أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور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 ci sunu jotaay bi weesu tàmbali woon ci kitaabul hajj te comme niñ ko gise woon ci riwaayatul asali asi asili wax ne kitaabul manaasik ñu waxoon ne ñu gisoon ni bismillahir rahmanir rahim kitaabul hajj baabu wujubil hajj wa fadlihi bunt bi nga xam ne moom mooy wax waru bi nga xam ne moom la ak war ak ngëneelam ñu gisoon ci aaya bi borom subhaanahu wa di wax walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin mu nekk aaya bii nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ni nga xamante ne noonu la nekkee mbaaxam mooy day lëkkale daa'iman al-Qur'an ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di lëkkale kon euh, buntu bi wala boog téere bi ak aaya bii ngir war wane war bi nga xamante ne moom la war mun ne ñeel na buur yàlla subhaanahu wa taala ci kaw na ñu ak néegam bi ñeel képp koo xamante ne mën na ko mën na ko benn yoon képp koo xam ne nag dafa wedd dina xam ne buur yàlla moom ku woomal la wëllif mbindeef yi ñu gisoon ni aay bii rek dafa leeral li nga xamante ne moom mooy suruut yi li nga xamante ne moom mooy suruutu wuju suruutul wujubi wa sihhati maanaam mooy sart yi nga xam ne mooy wane ne war na ak dafa maanaam sart yi tax ak war naka noonu ak wér ñu gisoon ci moom mooy al islaamu wal aqlu maanaam nekk jullit ak tamit am xel ñu gisoon tamit shurutul wujubi maanaam sart yi nga xamante ne moom mooy tax ak war ñu gisoon ci al bulughu ak al xurriyatu ak al istitaa maanaam moom mooy euh, xel maanaam al euh, euh, bulughu mooy mat maanaam euh, nekk euh, maanaam mat mukallaf naka noonu mi nga xamante ne euh, moom mooy alxurriya nekk gor ak al istita'a am kàttan maanaam kàttan googu nag ngay gis ne daal ci buntu yi nga xam ne moom moo ci tegu moom la imaam al-Bukhari rahimahullahu taala di am lenn lum ci leeral naka noonu tamit comme ni nga xam ne jotaay bii weesu tamit am na luñ ci jotoon a leeral mu am tamit li nga xam ne moom mooy surutul siha maanaam muy sàppi wér kese maanaam moom mooy euh, lu ñuy tuddee al mawaqit maanaam al miqatul maa euh, zamani ak al miqatul makani maanaam moom mooy nga def ko ci jamono jiñ ko war a mën a def ngir ne euh, lool mooy tax mu wér itam maanaam naka noonu tamit charte la ci mu wér waaye du charte mu war masalan maanaam moom mooy jamono jiñ ko war a def naka noonu tamit ak place yi nga xamante ne moom nga ko war a defee ak it tam place yi nga xam ne moom nga war a ihraame maanaam naka noonu arafat gi nga war a taxaw ak yu mel noonu muy place yooyu nga xamante ne moom la ñu war a taxaw yooyu kon moom mooy sart yi nga xamante ne bu ñu xoolee aaya bi maam te aj bi tamit war a nekk ci néeg bi maanaam kon nga gis ne lépp day wërwërloo ci néeg bi moo tax euh, ñu teg loolu yëpp maanaam muy kër muy néegu yàlla bu borom bi subhaanahu wa taala mooy te kaaba gi mooy fi nekk makkatal mukarrama zaadahallahu euh, euh, takriman wa tashrifa comme li nga xamante ne noonu la ñu gise woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna amoon na nag ma mbëstal boo xamante ne defoon nañ ko ci bunt bii leeraloon nañ ci yenn nag ci ay mbir yoo xamante ne aju woon na ci wàllu aj ak war bi nga xamante ne moom la war ak ijmaa bi nga xamante ne moom la boroom xam-xam yi am rahmatullah alayhim ci na aj dafa nekk loo xamante ne dafa war boroom bi subhaanahu wa ta'ala yoonal ko naka noonu gisoon gis nañu tamit man li nga xamante ne tamit gis maanaam burta téere bi imam al Bukhari rahimahullahu taala def cee leeral ay mbir yu euh, yu bari bari waaye lépp day wërwërloo rek ci aj maanaam ci la ko dalee ci tàmbali bi ci charte yi ak it tàmbali bi naka lañ koy defee maanaam li nga xam ne moo aju ci miqaat yi ah, maanaam ba keroog muy yegg maanaam loolu yëpp imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo topp loolu moom moo tax maanaam ah, ci suñu jotaay bi weesu bokk na ci li tax woon maanaam yi nga xamante ne moom mooy lan la damm ci téere bi ci di ko leeral ngir ne aj rek la ci leeral li ko dalee ci tàmbali bi ci charte yi ci yan maanaam ponk yi naka lañ koy defee lan moo ci ponk lu ci dul ponk yan fan lañ war a tàmbalee nan lañ koy nan lañ koy tàmbalee ba keroog muy yegg loolu moom mooy li nga xam ne moom la tëraloon ci bunt bi euh, gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne dafay nettali xissa euh, euh, mooy hadithu al-mar'atul xas'amiyya bi maanaam moom mooy ci banu maanaam jigéen ji ci xas'ama la bokk ñu waxoon ne ngir la bu nekk ca Yemen euh, ñooñu tamit mu ñu gisoon ne euh, borom bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa laajoon li nga xamante ne moom la laaj maanaam euh, ndaw si moom la laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal ni ko nag sama baay da dafa fekk mu nekk mage maanaam mu mage te du mën a yem yem moo du mën a sax ci kaw warwaay wi maanaam ab bagage yi bu boobaa ndax danaa ko ajal mu ne ko naam waawa wa zalika te loolu mu ne wa zalika fi hajjatul wadaa maanaam te loolu kat ci aju euh, tàggalikoo gi la amee maanaam aj boobu mooy jëmmi aj bi nga xamante ne moom la yeneen bi def sallallahu alayhi wa sallam muy moom dong moom mooy aj bi nga xamante ne moom la def ci fukkeelu at ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne ba mu ci jógee ñaari weer la ci teg daal di làqu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne baabu qawlillahi ta'ala ya'tuuka rijaalan wa ala kulli daamirin ya'tiina min kulli fajjin amiiq liyashhaduu manaafi'a lahum maanaam mu ne buntu bi baabu buntu bi day leeral qawlillahi wax bi buur yàlla ta'ala wax moom aji kawe ji moom mooy kon li nga xamante ne moom moom li tax nag maanaam loolu dafa am lu ko jiitu ci wax ji moom mooy wa iz mooy ginnaaw a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa iz bawwa'naa li ibrahima makaanal bayti allaa tushrik bi shay'an allaa tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit-taa'ifiina wal qaa'imiina war-ruk'i sujuud wa azzin fi nnaasi bil hajji ya'tuuka ya'tuuka rijaala wa azzin fi nnaasi bil hajji ya'tuuka rijaalan wa alaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajjin amiiq liyashhaduu manaafi'a lahum kon foofu mooy fi imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'aala waaye aaya bi moom mooy li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu al-ba'isa al-faqir sadaqallahu al-azim kon borom bi subhaanahu wa taala mu ne wa il fàttalikul bi nga xam ne bawwa naa tabaxal nañ waajalal nañ li ibrahima ñeel maam a alayhi salaatu wassalaam makaanal bayti bërëb bi nga xamante ne moom mooy palaasu euh, mooy bërëb bi nga xam ne moom la jumaa ji nekk tey maanaam muy néeg bi muy néegu yàlla bi te moom maam ibrahima alayhi salaatu wassalaam moo ko tabaxaat comme ni nga xamante ne moo ko yëkkatiwaat comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee te ñu leeraloon ko ci suñu jotaay bi weesu fi mu naan wa iz yarfa'u Ibrahima maqaa'idal maqaa'ida lil bayt maanaam li nga xam yarfa'u Ibrahima maqaa'ida minal bayt qal qawaa'ida wa iz yarfa'u Ibrahima qawaa'ida minal eh, bi nga xam ne moom Ibrahima alayhi salaatu wa salaam dafa yëkkati li nga xam ne mooy al qawaa'id moom mooy ponk yi ci eh, kër gi. mooy ci néeg bi te moom mooy néegu yàlla bi borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu nag li tax mu def ko mooy ne dafa am lu tax te loolu tamit moom mooy jëmmi mbir mi nga xamante ne moom mooy ruuxu xaj bi mu ne ko allah tushrik bi ah bul ma bokkaale ci ne maanaam tabaxal kër gi waaye nag li li tax mooy ne bul ma bokkaaleel dara wa tahhir te nga laabalal bayti sama kër gi sama néeg bi li toori fii nag ñeen ñi nga xam ne ñoom ñoo koy wër di ko tawaaf wal qaa'imiin nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ñuy taxaw di julli war rukkaay ak di sujjóot di rukoo ak sujuudi di sujjóot wa azdin te nga woo fi naati ci nit ñi mooy nga taxaw nga woo nit ñi bil bil xaj ci ak moo tax maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam moom moo woo nit ñi ci ak mu daal di taxaw ci doj bi woo nit ñëpp ci daal ak maanaam moo tax ñu wax ne woote googa moom mooy li waral mi nga xamante ne moom la ñëpp wuyu si ba tey ji ba ba fii ba àdduna tukki képp koo xamante ne dem na ci woote boobu nga xam ne moom la moom Ibrahima alayhi salaatu wassalaam woote moom nga dem wuyu ji ko maanaam bu boobaa nag te loolu moom mooy jëm ma xikma bi nga xamante ne wala boog euh, euh, xaqiqa bi nga xam ne moo laqatu ci ginnaaw yenent bi sallallahu alayhi wa sallam li tax doodut maanaam ngir ne segam maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam moom moo taxaw daal di nodd maanaam nodd bi nga xam ne mooy azan boobu woote nit ñi di ñëw aj te gis ngeen boobu ba léegi gaa yaa ngi dem at bu def buy gën a bëri maanaam imaginer léegi bu doon yenente bi nag sallallahu alayhi wa dafa noddoon maanaam li nga xamante ne moom lay indi maanaam loolu ah, eh, borom bi subhaanahu wa taala moom moo xam xaqiqa yi nga xam ne ñoom ñoo làqu dëgg-dëgg ci loola ak la nga xamante ne moom moo ca war a nekk moo tax mu nekkoon nag moom la woote moom bil xajj ci ñu ñëw maanaam jublu ci ti té néegu yàlla bi maanaam ngir di ko ak te bañ ko bokkaale dara ngir wéetal borom bi subhaanahu wa taala maanaam ngir ne képp koo xamante ne da dem seeti ji maanaam borom bi subhaanahu wa taala néegam da nga ko fa fekk fekkin woo ko fekkee wu woo xamante ne moo tax euh, maanaam euh, mu ci fekkin wu jagoo moo tax ak nekk loo xamante ne lu am solo la loo xam ne insha allahu taala bu ñuy tëj daañu leeral ci yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju ci euh, buntu boobu insha allah taala mu ne yaxtu ko bu ko defee kon ñoom ñëpp ñu daan lay dikkee rijaalan di aji dox maanaam fii euh, rijaal tekkiwul ay góor maanaam li muy tekki mooy aji dox maanaam mooy di dox ak tànk loolu moom mooy rijaalan wa ala kulli daamirin ak ci kaw képp koo xamante ne maanaam waruwaay la kon lii maanaam mooy li nga xamante ne tamit bokk na ci aaya bi maanaam boobu maanaam mën na ñi mooy dalil bi gën a leer ci waxu fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ci ne dox maanaam dafa nekk loo xamante ne dafa ràññeeku maanaam su fekkente ne nit ki mën naa dox ba pare am lu mu yóbbal yóbbal gi daal moom moo mat a bàyyi xel comme ni borom bi subhaanahu wa taala wax ne wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa maanaam na ngeen nag wutaale yóbbal ndax gën gi yóbbal ni moom mooy ragal yàlla waaye daal li nga xamante ne nag moom mooy ne eh, li nga xam ne moom mooy li aju ci wàllu eh, lan nga war a nan nga war a def ba yegg moom kooku moom Euh, lépp loo def ba yegg rek loola dana baax ndéem mbir mooma dagan na te it ba baax na teyit it loolu tamit bu boobaa sart bi moom mooy lépp loo xamante ne maanaam mënta ñàkk te maanaam mooy nga daal di nekk koo xam maanaam yow li ngay mën a yor li ngay mën a dundee ci yoon bi naka noonu tamit sa njaboot gi nga fi bàyyi nit ñi nga xam ne moom la ñuy mën a dundee ak tamit lépp loo xamante ne tey jàpp nga ni bor bi tey su ma ko yóbbaalee bu ma dellusee ndax alal ji bu ma dellusee dootuma ko mën a fayee bu boobaa day daal di ràññeeku maanaam bu ma jëlee alal ji aje ji ko ah, fi nag wóoru ma ne maanaam dinaa mën a fay sama bor yi ma yu defe bu boobaa daal di ràññeeku nga daal di fay bor yooyu noonu ngir ne moom mooy bi nga xam ne moom moo jiitu te moom mooy àqu doomu aadama yi ñoom ñoo jiitu bu boobaa yow at waru la. naka noonu tamit euh, ki nga xamante ne moom dañ koy jàppale di ko may paas wala ñu koy dimbali ngir mu war a mën a dem aji ji koo it ak waru ko maanaam wàcc na ko euh, bu fekkente ne nag nit ki ci mbaaxam la jóg jox ko ko te amul dara lu ko ci tegu bu boobaa mën nañ ko ko daal mën naa daal di euh, xaar ñu jox ko ko waaye daal ak moom teguwul ci kawam moom. waaye aj moom nekkul loo xamante ne lu ko war la naka noonu tamit ki nga xamante ne dafa yor kër goo xamante ne dafa yaatu mu xam ne këram jii kat euh, moom li ci soxlaa dëkk lii rek la waaye am na kër gi gën naa yaatu loolu te mu xam ne bu jaayee wàllu googu geneen wàll bi su ko jaayee dana mën a dem aji ji day daal di ràññee ci moom mu daal di jaay wàllu googu naka noonu tamit bu fekkente ne dafa yor yor kër goo xamante ne maanaam li muy valeur bi dafa rëy lool ba nga te moom euh, ñu gis ne soxla li mu soxla ci pour mën cee dëkk euh, gën naa tuuti lool valeur boobu bu boobaa day daal di ràññeeku mu jaay kër gi wut gënal ne moo gën a tuuti valeur su ko defee mu dee mën a dem aji bi ngir ne at dafa nekk loo xamante ne dafa ràññeeku ci moom lii lépp nag nga xam ne moom la ñu leeral nii maxal ijmaa la ci borom ko xam-xam ne rahmatullah alayhim maanaam wuute wuñ ci naka noonu nag li nga xamante ne tamit moom mooy beneen mbir bi nga xam ne moom la fuqaha u xanafi yi rahmatullah alayhim wax moom mooy ne kii dox maanaam yóbbal ñoom dañoo jàpp ne ki nga xamante ne moom mooy war a dox lu tolloos ñetti fan euh, ak guddeem kooku moom bu dee lu toll noonu kese la war a dox moom day dox maanaam kooku charte loolu rek la waaye bu ko ëppee lañ naan ko war waaye da maanaam day daal di nekk charte waaye kon maanaam bu fekkente ne amoo waruwaay day daal di nekk loo xamante ne mënoo ko bu boobaa ñeneen ñi nga xam ne mooy fuqaha Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom ki ñuy ki ñuy ki ñuy jàppal waruwaay mooy ki nga xamante ne dafa ëpp euh, maanaam ci dëkk Makka masalan wala ci xaram bi wala yu mel noonu kooku moom boolewuñ ko ci ñi nga xam ne dañ naan leen maanaam faaw ngeen am waruwaay ngir ne kooku moo waroon la dem julli jumaa ñoo yem képp maanaam su fekkente ne dañuy dox. Euh, dëkk ba dëkk wala yu mel noonu ngir mën a julli ci jumaa ci loo xam ne mën nañ koo dox maanaam mooy comme niñ ko gisee woon lu war a tolloog ay 4 kilomètres jëm kaw tuuti maanaam loolu moom wala 7 kilomètres maanaam yooyu euh, day dem doxi ji dem aji ji maanaam bu fekkente ne loolu kese ko tere aji moom faaw lay dox dem aji ji waaye ki nga xamante ne moom la ñuy wax ne ah yow bu war waaye dalay lay daal di war mooy boo commencé sori. maanaam kon foofu la borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim moo tax nag kon ñoom ñëpp dañuy daal di ñëw mu waaye kon aaya bii day dëgëral fuqaha waxu fuqaha u maaliki yi rahmatullah alayhim ci bii masala mu ne kon nag yàttiina dinañ dikkee min kulli fajjin ci bépp yoon bépp wàll wal wu yoon woo xam ne amiqin bu xóot moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daa di indi ci ginnaaw gi daal di ne fii maanaam mooy ay yoon mu ne ak turuqul waasi'a mooy yoon yoo xamante ne yu yaatu la te loolu comme mooy li yent yàlla Nuh alayhi salaat wassalaam waxoon li yasluku minha subulan fijaajan moo tax moom al-Bukhari rahimahullahu taala jëlaat baat bi ànd ak ne fajj baatu alquran la waaye mu leeralee ko baat bi nga xamante ne moom moo ñëw eh, ci Euh, beneen euh, ay alquran maanaam ngir tamit di leeral ne moom daal daa iman noonu moom mooy ni nga xam ne moom mooy ay doxalinam loolu kon euh, mooy ne ci gépp yoon rek ak lu yoon yu xóot xóot ak lu wàll yi nu mënti toll maanaam yow yoon woowee da ñëw maanaam mooy fu nekk rek fu nit ñi mënti nekk ci àdduna bi ak lu mu sori sori bu boobaa dañuy jël juge foofu di ñëw di la wuyu ci yow maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam ci woote nga xamante ne moom nga woote ngir euh, euh, nit ñi ñëw ak ci néegu borom bi subhaanahu wa taala loolu nag mu ne li yashhadu su ko defee ñu daal di mën a seede dëggal gëm gis ci lu wér manaafi ay njariñ la humu ñeel leen bu ko defee wa yazkuru bu boobaa ñuy tudd nag ismallahi turu buur yàlla fii ayyaamin ma'luumaat ci fan ya nga xam ne moom la ñu xam maanaam kon li nga xamante ne euh, noonu lañ ko gise woon kon dañuy gis ne borom bi maanaam imam al-Bukhârî rahimahullahu taala nag muy leeral ci buntu boobu maanaam di leeral indi ay ab xadis boo xamante ne wala boog ay xadis yoo xamante ne dañuy leeral ci wàllu googe euh, rahimahullahu taala mun a qaala bil isnaadil muttasil fi al a la haddathanaa Ahmad ibn Isa te moom mooy ibn Hassaan al-Misri maanaam di eh, imaam Abu Abdullah al-Misri rahimahullahu ta'ala génn àdduna deux cent quarante-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag dafa nekkoon Tastari moo tax dafa demoon Euh, moom euh, fi mu génne àdduna nag euh, moom mooy Samra wax nañ ne ci Baghdad la génne àdduna ci Iraq rahimahullahu taala moom tamit xadiis tamit imaam al Bukhari moom moo ko solo maanaam moom ñeenti xadiis la ci am imaam Muslim am am ci moom bii mooy xadiisam bu njëkk nag Sahih al Bukhari imaam Muslim am ci moom juróom benn xadiis imaam. Euh, Abu Dawud euh, am no wala boog imam an-Nasa'i euh, am ci moom ñaari xadis imam at-Tirmidhi am ci moom juróom-benni xadis maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy ay xadisam ci kutubu sitta kon ñu gis ne xadisam yi waa kutubu sitta indi nañ ko ba mu des imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi rahimallahu jami'a mu ne qaala haddathana ibnu wahb te mooy imam waa misra tamit di fuqaha faqih maliki bu mag boobu rahimahullahu taala di taalibi ci imaamu malik bu mag bi abdullah ibnu wahb ibnu muslim al-qurashi al-fihri rahimahullahu taala bu abu muhammad al-misri di euh, gane àdduna cent vingt-cinquième année génn àdduna cent quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ca misra mu nekkoon kon euh, imam bu mag rahimahullahu taala ci bokk ci juróom-ñeenteelu tabaqa bi euh, maam juróom-ñeenteelu génération bay haditham nekk ci kutubu sitta an Yunus te moom mooy sëriñam bu mag boobu tamit rahimahullahu taala mooy al imam Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjar al Ayli rahimahullahu taala bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi ne waa Misra génn àdduna 159 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk tamit imam bu mag foofu rahimahullahu taala euh, tey moom it waa Misra la comme ni nga xam ne noonu lañ ko euh, xame euh, an Ibn Shihab te moom mooy al imam az-Zuhri gisoon nañ ko ci gannaaw bi weesu anna Salim ibn Abdullah te mooy Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Ah, di ah, kon doom ci Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu di sët ci Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu muy Abu Umar wala ñu Abu Ubaydullah wala Abu Abdullah mu imam bu mag rahimahullahu ta'ala di waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam génn àdduna cent septième année ginnaaw gàddaay a bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk tamit kenn ci fuqaha as yi ci wax ji nga xamante ne moom mooy ah, wuut mel ci wax ci kan moom mooy juróom-ñaareel bi ci ñoom ñaari borom yu mag yooyu rahimahumullahu taala te nekkoon madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam euh, moo tax euh, Salim nii moom kon moom dafa nekk koo xamante ne euh, moo tax imaam al imaam Ibn Shihab az-Zuhri gisul Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mais ci taalibe mi la ko gise maanaam nga gis ne imaamu Malik xoolal masalan tey boo xoolee ci xadis ñaari sëriñam yi gën a mag ci xadis mooy Naafi' ak ibn Shihab az-Zuhri ñaar ñooñu ñoo gën a màgg maanaam euh, euh, ab ab euh, bu ñu xoolee Rabi'a ibn Abi Abdurrahman ak ak ibn Hurmuz ñoom ñaar ñuy ñaari sëriñam yi gën a mag ci wàllu fiqh maanaam bu ñu xoolee su waxee ahlul ilm bi baladina maanaam ñoom ñii lay waxal te pourtant su maanaam mooy boroom xam-xam suñu dëkk bi maanaam ñoom lay waxal te bu ñu xoolee ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu hadith muy Ibn Shihab az-Zuhri ak euh, Naafi' euh, di mawla Ibn Umar maanaam ñoom ñaar bu ñu xoolee Naafi' moom ta moom gis na euh, Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mais Ibn Shihab moom laa budda mu jaare ci kan maanaam muy doomu Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu am na tamit te bii tamit càllale ji bokk na ci li ñuy boole ci asahul asanid maanaam càllale yi gën a dëgër mooy am na Ibn Shihab an am an nabi maanaam mooy. ibn Shihab moom mooy az-Zuhri an Salim mooy moom ak ci mu jëlee ci kii nga xam ne mooy Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne ah kon moo xabaarani anna ibn Umar mooy Seydina Abdullah ibn Umar euh, ibn al-Khattab radiyallahu euh, ta'ala anhuma euh, di Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Rayah ibnu Abdullah ibnu Qurt ibnu Razah ibnu Adi maanaam moo tax ñu ne waa Banu Adi la ibnu Adi ibnu Ka'b ibnu al-Adawi maanaam kon moom foofu ci Ka'b la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ka'b ibnu Lu'ay ibnu Ghalib maanaam imaamu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dàqantal mag nekkoon Abu Abdurrahman ñu koy wax al-Asari radiyallahu anhu maanaam ni ku topp jeexitalu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp génn àdduna 74e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa ca euh, Makka moom nag musnadam maanaam ginnaaw ima Seydina Abu Hurayra ah, euh, Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala moom moo ëpp li solo ci ay xadiis cinq mille trois cent soixante-quatorze moom la solo ki ci ëpp ginnaaw gi nag mooy Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhuma mooy euh, mooy aw naka la ko voilà deux mille six cent trente maanaam yow suy fii nu mu ko waxee rahimahullah Ah, wal muksiruna fi riwayatin asar Abu Hurayrata yalihi ibnu Umar voilà ibnu Umar moom moo ci tegu voilà moo ngook moom deux six cent trente hadith moom mooy euh, ay musnadam moom imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci cent soixante-huit euh, hadith imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingt-un hadith imam Muslim wéetoo ci trente et un hadith ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na wa gis naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa raaxilatahu li nga xamante ne moom mooy ak euh, waruwaayam maanaam raaxila nag moom mooy euh, li nga xam ne moom mooy teg gi nga xam ne moom la ñuy teg ci kaw gëléem maanaam ba'ir moom mooy gëléem noonu rek boo xam ne dañ ciy tukki di ànd ak moom di tukki waaye bu ñu ko tuddee raaxila mooy gëléem gi mooy dañoo jël bagage yi teg ko ci kawam loolu la ñuy tuddee raaxila maanaam kon bi Zul Xulayfa ca Zul Xulayfa maanaam euh, dinañ ko gis insha allahu taala ci dëkk maanaam benn bërëb la boo xamante ne quatre cent vingt six kilomètres mu la dox digganteem ak euh, Madinatul Munawwara ala euh, ak Makka bokk ak Makka euh, bu dee ci digganteem Madina treize kilomètres la maanaam foofu moom mooy yoonu boo jugee Madina di dem Makka ci diggante bi la nekk xam ngeen ne Madina moom ci nooru Makka la nekk maanaam ci kawam ba gànnaaram foofu la nekk maanaam kon boo jugee Madina di dem Makka da ngay wàcc ci suuf ci sud bi nga jëm foofu nag da ngay romb fu ñu tuddee Zul Xulayfa ci treize kilomètres après rek maanaam da nga koy romb foofu nag euh, moom lay mooy miiqaatu waa Madina insha allah taala dinañ ko gis maanaam ñoom foofu la war a armaale maanaam waruñoo weesu loolu kon foofu la ñuy tàmbalee léegi nag moom nag loolu lay wax nii ne foofu ci Zul Xulayfa ah foofu la euh, tase ak ki nga xam ne euh, maam gis na yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa di yéeg di war ci kaw Ah, gawa ci kaw ah, gëléemam gi summa topp nag yu hillu muy ah, mu yëkkati xattaa mbete tastaw yi mu daal di bi yi ci moom qaa'imatan taxaw di aji taxaw maanaam ba nga xamante ne foofu la tàmbalee ba gëléem gi di taxaw moom foofu la tàmbalee di di di doo di di di di di di di yu hillu mooy yu hillu moom mooy wax ci kaw ngir wax ne comme labbayk allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulka laa sharika lak loolu moom mooy ah, ahal la ah, di wax voilà la moom mooy sooy wax ci kaw maanaam ànd ak mbégte loolu mooy ahal la voilà mooy ngay wax ci kaw ànd ak mbégte loo xamante ne ngi tudd yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala voilà moo tax maari ji tàmbalee ko noonu uhillu bi bismillahi waaw ah voilà euh, dégg nga kon euh, kon ah, moom la wax moom mu ne kon nag loolu tamit day tegtalee imam al-Bukhârî rahimahullahu taala dafa indi xadis bi ngir leeral ne euh, waruwaay maanaam xam nañ ni ñaar yëpp mën naa ne léegi maadaama ne mën ngaa dox maanaam bu ñu nekkee foofu mën na ngaa dox waaye mën ngaa war tamit léegi ñaar yi ban moo gën maanaam bi gën moom mooy nga def bi yeneen bi defoon sallallahu alayhi wasallam te moom mooy nga war loolu la moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi ne mën ngaa dox comme mën ngaa booy dem Makka bu la neexee doxal waaye bu la neexee waral waaye nag comme que mën ngaa dox mën ngaa war waral maanaam loolu moom la lay wax nii moo tax mu indi xadis bii xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indi waa xadis numéro mille cinq cent quarante et un ak deux mille huit cent cinq imam Muslim indi ko xadis numéro cent quatre-vingt mille cent six ñaari ak mille cent quatre-vingt-sept ñaari imam Abu Dawud indi ko xadis numéro mille sept cent soixante-onze imam at-Tirmidhi indi ko xadis numéro huit cent dix-huit imam an-Nasa'i indi ko xadis numéro deux mille sept cent cinquante-sept imam Ibn Majah indi ko xadis numéro deux mille neuf Euh, ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 4570 4820 4842 4947 5337 5574 5907 ak 6901 ak 6428 kon ñu gis ni euh, xadis bi waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañu ko rahimallahu al-jamii' mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al-kitaab li haddathanaa Ibraahiim ibn Muusaa te moom mooy ibnu Yaziid ibnu Zaazaal at-Tamiimi rahimahullahu ta'aala muy e, e, Abu Ishaaq as-Saghiir rahimahullahu ta'aala lañ koy wax Saghiir lañ koy wax e, mooy dàqante mooy laqabam Abu Ishaaq nag moom mooy dàqante la mooy kunyaam ndax ñi tudd Ibraahiima dañ leen di wax Abu Ishaaq comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee. Euh, moom at-Tamimi rahimahullahu taala di waa Ray mooy tamit moo ko Razi euh, rahimahullahu taala mu siiwee tamit ci al moom ñu ngi génn àdduna deux cent trentième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi bokk ci fukkeelu génération bi ah, rahimahullahu euh, taala bokk ci siqaat yi moom imaam al ak imaam Muslim ak imaam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom ñoom ñëpp nag ay sëriñ seen seen ay seen sëriñ la maanaam ñoom ñett ñu ñoo solo ci moom kon ñu gis ne waa xaabu kutubu sitta ñett la nekk seen sëriñ ñu solo ci moom ñett ñi ci def solowul ci ñoom maanaam solowul ci moom mooy imam al-Bukhari imam Muslim ak imam Abu Dawud ñi nga xamante ne ñoom ñoo solowul ci moom moom mooy imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i ak imam Ibn Majah rahimallahu al-jami' mu ne qaala axbarana al-Walid muy ibn Muslim al-Qurashi muy uh, Abul Abbas mooy daqatal ash-Shami ad-Dimashqi di waa Dimashq maanaam Dimashq moom la wax Damas maanaam moom foofu la uh, dëkk rahimahullahu ta'ala di waa Syrie en ah foofu la dëkk mooy Shaami la euh, kon euh, moom mi ngi génn gane àdduna cent dix-neuvième année génn àdduna 194e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi euh, wa sallam bokk ci juróom-ñetteelu génération bi ci huitième génération bi la bokk rahimahullahu ta'ala haditham nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana al-Awzaa'i muy imam bu mag boobu rahimahullahu ta'ala boroom ngir bi bokk ci ngir yi nga xamante ne amatuñu léegi waaye maanaam ci ngiram moom imam euh, al-Awzaa'i maanaam ngir bu mag la boo xamante ne dañ ko doon gam-gam lekk sax ngir imaamu Maalik al imam abdur abu amr abdurrahman ibnu amr ibnu yahmad ash-shami ad-dimashqi muy gën a ci al awzaa'i rahimahullahu ta'ala di imam bu mag boobu euh, nit ku sell ku ragal yàlla te euh, mënoon a nekk jaamu yàlla jaamu yàlla bu mag rahimahullahu ta'ala moom ci juróom ñett ñaareelu génération bi la bokk comme ñoom imam Malik maanaam ñoo bokk euh, benn génération mi ngi moom kon moo mag imam Malik moo ko magee quatorze cent daanaka treize quatorze cent moom ci génération mu génn àdduna cent cinquante-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa la génnee àdduna maanaam mooy Liban mooy capitale Liban waaw kay foofu la génnee àdduna ra ba léegi maanaam ki yoom mi ngi fa euh, fi nga xam ne mooy euh, jumaa jiñ ko rob ma nga fa euh, ak li nga xam ne moom mooy place biñ ko rob place la bu siiw boo xamante ne foofu la nekk ca Beyrouth rahimahullahu ta'ala Euh, euh, kon euh, moom cent cinquante-septième année la génn àdduna donte imam al Ali ibn al-Madini nee na cent cinquante yu ñum année la génn àdduna waaye loolu ak juumte la comme ni nga xam ne noonu la ko imam Az-Zahabi leerale rahimahullahu taala moom ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne sami'a annahu sami'a Ata mooy al imam Ata Abi Rabah muy imam bu mag boobu Abu Muhammad Euh, ibnu aslam al qurashi rahimahullahu taala rahimahullah moom mi bokk ci ñetteelu génération bi moom mi ngi gane àdduna vingt-septième année génn àdduna cent dix-septième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama naka noonu moom waa Makka la woon fala dëkkoon fala génnee àdduna tam rahimahullah euh, rahimahullah taala euh, ay nekk ci kutubu sitta moom moom daanaka amoon na téeméeri at bi muy génn àdduna Ah, rahimahullahu eh, taala maanaam mooy voilà mooy quatre-vingt-dix sorewutoon ak téeméer ak maanaam quatre-vingt-dix ans voilà eh, am na sax ñu wax ne jege woon na téeméeri at comme ni al imam ibnu abi layla wax rahimahullahu taala eh, moom mu ne yu xaddisu mu ngi nettali an jabir ibnu abdullah te moom mooy al ansari rahimahullahu taala voilà rahimahullahu taala moom <laughs> jabir ibnu abdullah ibn Amr eh, ibn Haram al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu eh, eh, moom tamit mu nekk tamit bokk ci ñoo xamante ne ñoom ñu solo ay xadis yu bëri lañ ah moom it ci muksiruna yi la bokk maanaam 1540 xadis moom mooy musnadam 58 xadis la imaam al-Bukhari ak imaam Muslim dëppoo solo ci ko ci ay xadis imaam al-Bukhari wéetoo ci. Euh, vingt imam Muslim wéetoo ci cent vingt hadith ci bu Seydina Jaabir ah radiyallahu anhu mu bokk ci imam maanaam ñu ñu màgg ñi sahaaba yi nga xamante ne radiyallahu anhu ansari radiyallahu anhu euh, génn àdduna ci soixante dix huitième anne ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam te madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nga xam ne euh, waa Madina maanaam moom ci ginnaaw bi moom moo nekkoon seen imam ba nga xam ne sax càllale gi gën a dëgër ci Madina ci moom la jaare ah radiyallahu taala anhu Euh, moom kon euh, sayyidina Jaabir ibn Abdullah al mu ne an na naka ihlala maanaam euh, ihlala mooy tak muy muy sikkar di di di yi talbiya di di boobu nga xam ne moom la rasulullah dawal yàlla li la alayhi wa sallam defoon min Zul Xulayfa ci Zul Xulayfa la ne comme ni ñu ko waxee mooy place boobu nga xam ne moom lañ doon tudd léegi léegi nag li mu gën a siiwee mooy abaaru ali maanaam moom la gën a siiwee jamono jii nii euh, ngir ne dañ ne xam place boobu euh, kenn dafaa nekk yoo xamante ne Seydina Ali karramallahu wajhu foofu la doon xeex ak shayaatiin yi maanaam shaytaane yi waaye loolu moom wax la yoo xamante ne wax yu ñu sos la yoo xamante ne euh, dara wéru ci waaye nag siiw na rek ci làmmiñu nit ñi yàlla nañu yàlla sàmm moom kon bi moom kon foofu Dul na jamono ji nga xam ne istawat yéem moo na bi ci moom raahilatuhu muy gëléemam gi nga xam ne moom la tegoon ay eh, bagaatam maanaam moom mooy la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko eh, gise woon eh, léegi hadith ah, bi mu ne rawahu anas sayyidina anas ah, ibnu malik radiyallahu ta'ala anhu solo na ko mooy am na anas haditham maanaam deux mille deux cent quatre-vingt-six ah, Euh, yoo xamante ne euh, cent quatre-vingts moom mooy muttafaqun alayhi imam Bukhari wéetoo ci quatre-vingts xadis imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix xadis ci xadis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala ibn Nadr ibn Damdam al-Ansari radiyallahu ta'ala di sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ko wax xaadimu rasulillah ngir ne yent yàlla ah, euh, moom moo daal liggéeyal yeneen bi sallallahu alayhi wa a siiw ah, bi moom moo nekkoon ci wetu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam hadith sayyidina anas bi radiyallahu anhu dina ñëw ci buntu yi di ñëw wa ibn abbas ak sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ah, anas ibn malik mi ngi génn àdduna moom ah, quatre-vingt-treize dam quatre-vingt-dix quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ngi gane àdduna fukki at laataa gàddaay yonent bi sallallahu alayhi moo tax bi mu ñëwee bi yonent bi sallallahu alayhi ñëwee mu dund ak moom ba ni mu amee ñaar fukki at jàpp ñaar fukki ak benn ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu def ci gudd fan lool radiyallahu ta'ala anhu euh, jëriñ maanaam xeet yi comme ni nga xam ne noonu la ko ñëpp xamee xadiis bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ko gisee daf koo indi maanaam ngir leeral rek ne yonent bi sallallahu dafa doon war dafa waroon euh, gëléem maanaam doxutoon maanaam bi mu tàmbale bi mu demee mënoon mënoon naa muy leeral ne xadiis bi kon maanaam bu ñu xoolee li mu lëkkaloog aaya bi mooy naan ya tuuna rijaalan ya ya ya tuuka ya tuuka rijaalan wa ala kulli damir dañ lay dikkee di dox waaye ak ci kaw gépp koo xam ne mooy waruwaay maanaam loolu itam beneen xikma la bu borom subhaanahu wa laa def maanaam moom mooy ne waruwaay yi jamono jooja gëléem moom maanaam moo nekkoon waruwaay wa waaye bu fekkee oto mooy waruwaay wa maanaam gëléem bi jarul ñu koy naka noonu tamit moo tax mu ne wala kulli zamirin maa tax ba ci lépp loo xamante ne rek waruwaay la naka noonu euh, li nga xamante ne moom mooy avion boo mënee jël avion jëlal avion boo mënee jël oto jëlal oto soo mënee jël train TGV de jëlal li nga xamante ne moo gën a jàppandi te gën a woyof ah ngir ne li yëpp xalu mën a alahu bu ko defee ñu mën a seede mën a témoigner maanaam seede ak bara batti si yëpp xalu day tekki ñaar maanaam day tekki gis gi maanaam mën a xoolal ko bopp waaye tamit day tekki maanaam musaahada bi maanaam mooy mën ko contempler te maanaam contemplation mooy loo xamante ne dafay neex maanaam loolu nga xam ne mënaat ci àllum ay njariñ la ba pare wa yadkuru Allah bu ko defee ñuy tudd yàlla turu yàlla maanaam loolu kon mooy xiiwalu yàlla yi nga koy mën loolu nag mi ngi gën a wéree daa iman ci jamono ji nga xam ne moom nga gën a ñàkk coono te moom nga gën a daj ay xat moom nga gën a ñàkk bokk dal ay ay xat-xat. wallahu a'lam hadith bi imam Bukhari euh, rahimahullahu euh, ta'ala euh, maanaam fii rek la ko indi naka noonu bokk na ci hadith yi nga xamante ne daf koo wéetoo wallif imam Muslim imam Abu Dawud as-Sijistani na ko hadith numéro mille sept cent soixante-treize solo ko ci imam Ahmad ibn Hanbal maanaam rahimahullahu ta'ala naka noonu imam Ahmad solo na ko hadith numéro quinze mille quarante maanaam kon ñu gis hadith bi eh, ci waa saabu kutubu sitta ñaar rek ko indi muy imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu al-jami' mu ne baabul hajji ala ar baabu buntu al hajji ak ala ar ci kaw war waay maanaam fii muy leeral ne maanaam ak ci kaw war waay ngir ngir rek gën a dëgëral maanaam te waruwaay rax comme ni ñu ko gisee woon moom mooy waruwaay boo xam ne dafa am ay bagage ci la ñu koy doogu tuddee rax na maanaam mooy kon bagage yi léegi loolu tamit day tegtalee mais booy dem tamit aji ji waraa da ngaa war a yóbbaale say bagage maanaam munoo rek di dem aji ji noonu euh, rek dox loxoy neen ba pare naan saa yu nekk fu man romb rek garawul euh, nit ñi daañ ma dimbali nangam nag yooyu mënta ne maanaam faw nga jëlaale yóbbal loolu moom moo tax yóbbal bu bokk ci li nga xamante ne moom mooy ci sàrt aj bokk na ci kon mooy day dugg ci li ñu tuddee al istitaa ndax am nga kàttan gi ñaareel bi ci def tamit moom mooy bokk na ci li teg ci li nga xamante ne moom moo ci bokk moom mooy al amn mooy amnu tariq ndax yoon wi wóor na ndax yoon wi wóor na ndax tey bu fekkente ne ak yoon bi wóorul euh, di boo ko jaaree ay addu kalfe dafaa ne wala boog guerre moo am ci diggante bi tem gars di sànni bombu dóoraale seen avion wala yu mel noonu bu boobaa doo dem aji ji dem aji ji dootu nekkati ràññeeku loolu bu boobaa dootu nekkati ci sarti maanaam nga dem aji ji wallahu a'lam mu ne wa qaala abaan maanaam day gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala abaan bi daa iman suy soloo xadiisam day nekk lan muy abaan ibn Yazid al-Attar ah, daan al-Bukhari rahimahullahu taala du indi mukk ko xadiisam noonu euh, moom kese lu dul ne daf koy euh, day wut maanaam lu ko dëgëral hmm? voilà daa daa iman loolu nag li tax euh, imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadiisam fii nii euh, maanaam indee ko nii di dina indi lu ko dëgëral insha allah taala muy xadiisu soxna Aysa bi euh, ak xadiis wala ba muy xadiis Seydina Anas ibn Malik bi radiyallahu taala anhu insha allah taala waaye naka noonu tamit xadiis yi nga xamante ne moom mooy xadiis bi weesu tamit daf koy leeral maanaam xadiis yi weesu yi. tamit dañuy leeral jëmmi maanaa bi nga xamante ne moom la ci jublu waaye mu daal di koy indee nii kon moom ah, eh, imam al-Bukhari du ko indi lu dul daf koy lan daf koy daf koy voilà daf koy maanaam di taaliq voilà mu'allaqan la koy eh, indi rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci juróom-ñaareelu tabaqa bi la bokk eh, rahimahullahu taala maanaam donte dafa bokkul ay sartu imam al-Bukhari ku wóor la waaye maanaam day ndax di léeg-léeg rubbama wahim comme ni ñu koy waxee maanaam bu yëgul ci niveau wu ki xam ne moom mooy imaam comme Hammaad ibnu ibnu Salama maanaam ñoom imaam al-Bukhari du solo mukk seen xadiis noonu voilà maanaam comme euh, li nga xam ne noonu lañ ko euh, gise woon ci euh, jotaay yi ya maanaam yu njëkk ya ñu leen daan tudd rahmatullahi alayhi mu ne qaala haddasanaa Malik ibnu Dinar mooy ibnu Aswad as-Sami an-Naji rahimahullahu muy imam mag Malik ibnu Dinar ku ñuy faral di joxe ay meloom la ak ay waxam maanaam histoire ci wàllu euh, da da ko retenir maanaam moom turam histoire da ko retenir ngir lan ngir dëddu àdduna bi nga xamante ne noonu la dëddu àdduna ñu koy faral di joxe exemple ci ki nga xamante ne moom mooy jaamukatu yàlla bu mag wala nit ku dëddu àdduna te boo xoolee masalan ci téere tasawuf fi lu ci bëri bëri bëri dañuy indi ay waxam ak ay jëfam ak ay doxalinam ay histoire am Maalik ibn Dinaar def na wax na lii ak yu noonu maanaam mu nekk koo xamante ne exemple bu réeréy la euh, rahimahullahu taala di waa Basara rahimahullahu taala Abu Yahya moo nekk daftan talam mi euh, ngi euh, génn àdduna ci cent vingt-septième année maanaam bu koy wër wala cent vingt-troisième année Euh, comme li nga xamante ne noonu la ko al imam al ayni waxe rahimahullahu taala euh, ak ñeneen imam rahimahullahu al jamii loolu moom nag euh, am na lu tolloog ñeent fukki xadis maanaam quarante xadis à peu près moom mooy ay xadis yoo xam ne soloo nañ ko ci moom ci téeri xadis yi waaye imam al buxaari rahimahullah ànd ak bi li muy màgg màgg ak maanaam li muy mel yëpp benn xadis bi kese la soloo ci moom maanaam benn xadis bi rek la ko indil ci saxeex bi ba saxeex bi daj ah, rahimahullahu euh, taala moom an al qasim ibnu muhammad mu bokk ci kan fuqaha sab'a yi kenn ci juróom-ñaari borom xam-xam tëkk yu mag yi nga xam ne ñoo nekkoon Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ci jamonoy taabi'i te ñoom lu ñu wax mooy waxu borom xam-xam Madina yi maam lu ñu wax daanaka mën naa taxaw taxawaayu ijmaa borom xam-xam yi rahimahumullah muy Abu Muhammad dako Abu Abdurrahman al-Qurashi rahimahullahu taala euh, al-Bakri yi euh, maanaam ngir ne sët la ci Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr ah Muhammad ibn Abu Bakr bi mi ngi gën a àdduna kañ ki la gën a àdduna maanaam bi ñuy de yaayam Asmaa bi toomay euh, radiyallahu anha mi koy mi koy jur bi ñuy aji ci xajjatul wadaa boobu ah, euh, di doomu Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu maanaam moom ba doo baayam maanaam moom mooy baayu alqaasim bi voilà ah, loolu nag euh, li ñu wax naan li comme li xam ne noonu la imam az-Zahabi wax rahimahullahu taala ne alqaasim bii de moo gën a màgg baayam maanaam Euh, loolu wax la ñoo xamante ne du wax ju wér waaw wax ji wér mooy ne moom moo gën a màgg doom ji ndax moom lu mu moom ak lu ma ci xew saxaaba la radiyallahu anhu doom ji ko gën a siiw ci toxal ak yu mel noonu ak màggaay maanaam fiq bi mu amee ak yu mel noonu doom ji ko gën a siiw ci loolu waaye moom saxaaba la te maadaama saxaaba la moo gën ko saxaaba moo gën a màgg boo gën koo kawe radiyallahu ta'ala anhu Euh, moom euh, kon euh, moom al-Qasim boobu moom kon waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mi ngi gën a adduna ci xilaafu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu maanaam ginnaaw quarantième année yi maanaam ci ci quarantième année yi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi gën a adduna ci cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la génn. adduna ay xadiisam nekk ci kutubu sitta an Aisha mooy ummul mu'miniina radiyallahu ta'ala anha habibatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Aisha bint Abu Bakr ah, di Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu Abdullah ibn Abi Quhafa Abu Quhafa bi Usman la tudd ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym moo tax ñu naan waa Banu Taym ah ibn Taym ibn Murrata Murra bi maamu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Murrata ndax Murra ibn Ka'b ah ibnu Lu'ay ibnu Ghalib maanaam Murra ibnu Ka'b kon nga gis ne moom ak Murra ak Adi Adi ibnu Ka'b maanaam mooy maamu ñoom Seydina Omar radiyallahu maanaam comme niñ leen léegi maanaam moom noonu lañ bokkee yenente bi sallallahu alayhi wasallam muy ñu koy wax al-Humayra muy dàkkantalu soxna Aisha radiyallahu anha nekk am mi ngi mi e, e, yenente bi sallallahu alayhi wasallam de laafu moom mi ngi amoon fukki at ak juróom-ñett waaw 18 ans la amoon bi sox bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko koy maanaam ñu ngi koy jël bi muy am juróom benn at ca Bakka mi ngi sëyi ji ca Madinatul Munawwara am juróom ñeenti at radiyallahu ta'ala ne noonu lañ ko leeral lu bi ñaar ñu ngi génn at na cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi jigéen ñi ah, Seydina Abu Hurayra comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon biñ tollee ci kitaabul janaa'iz maanaam euh, te moom moo laaj loolu ñu rob ko fa ñu yeneen soxna yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam moom soxna Aisha radiyallahu ta'ala anha moo ëpp li mu solo xadis ci jigéen ñu ngi solo euh, deux mille deux cent dix xadis yoo xamante ne cent soixante quatorze la imam Bukhari imam Muslim dëppoo imam al wéetoo ci cinquante quatre cinquante quatre Muslim wéetoo ci soixante neuf ay xadis ci xadis soxna Aisha radiyallahu ta'ala anha anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba'asa mu ànd ak moom muy mbokkam ka yabal moom mooy Abdurrahman muy ibn Abu Bakr radiyallahu anhu maam ñoom ñaar ay frère lañ moom ci sahaaba moom moo ko mag nag moom waa frère u soxna Aisha radiyallahu anha fa amaraha mu daal koy euh, euh, mu daal di mu yabal yabal ko maanaam mu tàmbaleel ko umraam min at-Tan'im ci fi ñu tuddee at-Tan'im euh, at-Tan'im ci xaram bi la bokk booy génn Makka rek maanaam moom ngay euh, moom ngay tombeel maanaam ci euh, buntu ci wàllu Madina loolu moom moo tax Hanafi yi rahmatullah alayhim ne tey boo doon umra maanaam ñu nekk Makka tey bu ñu nekkoon Makka bëgg a def umra maanaam bu ñuy jógee Euh, euh, dañuy dem ba ba ci Tan'im ñu doog a aj jugee foofa ngir doog dugg si waat maanaam ci xaram bi parce que Makka dafa am lu ñu tuddee xaram tamit maanaam mooy Makka dafa nekk nii dëkk bi mais mu am li nga xamante ne moom moo ko wër moo wër dëkk bi lool la ñu tuddee xaram bi foofu nag dafa am ay ay ay niveau am na ci beneen côté bi Ji'irraat la waaye bu fekkente ne ci wàll bu ma na kooku Tan'im la loolu nag foofu nag la euh, boo waree umra fow nga génn ba foofa. nga daal yi doog a armal ngir umra ñëw maanaam doo du jar ngay dem ba ci miiqaat yi yooyu daañ ko leeral insha allah bu njëkkee ci miiqaat yi maanaam loolu moom moo tax kon loolu ngay def nag moo tax mu tàmbalee ci tane am amaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama te mooy fuqahaa maaliki yi ak shaafi'i yi ak xanaabila rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne rek foo mën a jóge maanaam muy muy feneen mu mën a doon maanaam mën nga faa ci xaram bi rek Ah, fi xaram bi di tàmbalee rek nga dem foofa nga doog a mën a dugg ci waat maanaam euh, loolu moom mooy ndax Tan'im wetu Arafat la ne maanaam ci côté côté Arafat foofu la nekke moom kon euh, léegi nag loolu rek moom mooy li nga xam ne moom ngay def moo ne kon nag mu daal ko mu ne wax xamalaxaa waaye nag mu yan ko maanaam mu mu tëg ko ala xasabin ci kaw ay bagage yu ndaw maanaam yu nekk ci kaw gëléem gi man ndax gëléem gi Euh, raxl moom mooy euh, raxl moom mooy euh, bagage bi ñuy teg ci kaw gëléem gi raaxila moom mooy gëléem gi ci boppam bi ànd ak bagage yi léegi léegi moo tax imaam Buxaari di waxaale mooy bagage yi moom bagage yi rek la tudd léegi xatab xatab moom mooy bagage yu ndaw yi nga xamante ne tey boo ko tegee ci fii njégetu gëléem gi yem mooy boos bi fi mu yem rek daanaka boo ko tegee ci ci foofu la bagage ay maanaam loolu moom moom mooy xatab foofu nag la ko teg voilà moo tax wa qaala Omar Seydina Omar ibn al-Khattab euh, radiyallahu ta'ala anhu comme ni ko gis mooy Omar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b maanaam muy bokk yent bi sallallahu alayhi wasallam foofu muy Seydina al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu euh, génn àdduna euh, ci vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ci Euh, mooy biñ ko buumee radiyallahu anhu maanaam mu tombe 644 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw maanaam 644 miladiya ñu naan euh, après Jésus-Christ comme liñ koy waxe ah 644 voilà moom la tombé euh, kon moom 23e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon Seydina Umar radiyallahu anhu muy ñaareelu xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la njëkk a wax Euh, moom dafa wax ne shaddu na ngeen takk ar-rihaala euh, euh, gëléem yi maanaam ak bagage yi fil bi ci aj lu tax maanaam na ngeen waajal seen bopp ci aj ngeen takk seen bagage ba mu dëgër ngeen waajal ko fa innahu ndax moom aj ahadul jihaadayni mooy benn ci ñaari jihaad yi maanaam aj nag nu mu nekkee jihaad mooy ndax aj Euh, benn moom mooy bu fekkente ne yoon wi dafa am xëy na ay àddukaal fekk yu mel noonu kon na nga yor ay bagage ci wut say jumtuwaay nga dem ñaareel bi ñu moom mooy jihaad la ndax ne euh, day tax ba yiifir yi maanaam ndax dañ ne yiifir yi moom bu ñu duggati ah, fala yadkhulul masjidal harama ba'da amihim hada comme niñ koo xamante ne noonu la Seydina Aboubacar radiyallahu anhu ndax Seydina Aboubacar la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci juróom-ñeenteelu at bi njëkk a yabal mu def bi mu demee aji ji ginnaaw bi Seydina Ali karramallahu wajhahu mu yabal ko ngir mu yëgle ne ngir mu yëgle ne yéefir waratu fee duggati maanaam moo tax ginnaaw juróom-ñeenteelu at boobu ci lañ ne yéefir bu mu duggati Makka moo tax amul droit dugg Makka gars yi mën nanoo coow kaas nangam nangam mais buñ demee ba ci kii autoroute nañ la wan la yoon bii la yéefir yi jaar parce que waroo la fee dugg ci xaram bi euh, fii la jullit ñuy jaar loolu nag alxuraan la dégg nga léegi bi nga xamante ne kon moom euh, moo tax du ñu duggati Makka waaye li nga euh, bi ñu euh, bi Seydina Ali karramallahu wajhahu ñëwee moo tax Seydina Abubakar radiyallahu anhu mbir mi dafa dafa da koo ja da koo tiit tiit tiitaloon ndax daa jàpp ne xëy na daa am nu mu doxalee nu noonu wala yu mel noonu naa Ali ne ko déedéet moo tax Seydina Ali loolu ñu bari xàmmewuñu masala boobu dañoo foog ne. Seydina Ali moo ñëw après ngir jiite waat ak bi déedéet lii dalil bi wane ne Seydina Ali ñëwul woon pour jiitewaat ak bi dafa ñëw ngir yëg leen ndax Seydina Jibril alayhi salaam moo wax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne na ko kenn ci sa waa kër yëgle ji maanaam loolu mu dem moom mbooloo ma mu àndal rek la jiite woon jiitewul woon ak yëpp te liy wane loolu mooy ne Seydina Abubakar radiyallahu anhu moom ci boppam moom moo jiite woon ak gi ba ak bi jeex moom ci boppam moo jiite woon Arafat maanaam loolu yëpp. day wane ne kon moom moo jiite at ji euh, li nga xamante ne tamit beneen mooy ne euh, beneen bi ci def li tax mu nekk jihaad tamit mooy euh, aj daa bëri coono comme ni ko ñëpp xamee képp ku mës a aji xam ne dafa bëri coono maanaam benn la nag ci jihaad yi maanaam mooy ne da ngay jihaad ak sa bakkan maanaam loolu tamit da ciy leeree ni képp koo xam ne jàpp nga ne coono yi umra sonal na la sonn goo xamante ne dëgg-dëgg dangay ngay daal di bàyyi ak ngir loola mooy yow woote woo gi ngay woote woo sa tasawuf naan da xeex ak sa bakkan te ka tasawuf xeex bi moom jihaad bi mooy jihaadu nafsi mooy yow xaqiqatan defoo benn ci jihaad yow maanaam yow defoo benn ci yooyu ah maanaam yow yow dalil yi maanaam ñoo la ñoo la ñoo la ñoo la ñoo la euh, euh, ñoo la weer weer nañ la yàlla nañ yàlla sàmm yàlla nañ yàlla sàmm Euh, waxu euh, Seydina Omar bii nag radiyallahu ta'ala anhu imam al-Bukhari dakaa waaye imam Abdurrazzaq as-San'ani ak imam Sa'id ibn Mansur ñoom ñëpp jo nañ ko ci yoonu euh, Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i mu jëlee ko ci Abis ibn Rabi'a moom mu dégg Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu mu daal wax loolu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi xadis bi kon imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat xadis numéro mille cinq cent muy xadis soxna Aisha bi radiyallahu anha dina ko indiwaat xadis numéro mille cinq cent dix-huit ak mille cinq cent soixante Euh, ba mille cinq euh, euh, mille cinq cent soixante mille cinq cent soixante et un mille sept cent soixante deux mille sept cent soixante onze mille sept cent quatre vingt sept mille sept cent quatre vingt huit ak deux mille neuf cent quatre vingt quatre imam Muslim indi na ko hadith numéro mille deux cent onze ñeent yoon imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro mille sept cent soixante dix huit ak deux mille cinq ak deux mille six imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro deux mille huit cent trois imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro vingt quatre mille cent cinquante neuf vingt quatre mille quatre cent quatre vingt dix vingt quatre mille huit cent vingt cinq vingt quatre mille neuf cent six vingt cinq mille trois cent six vingt six mille quatre vingt cinq vingt six mille trois cent ak vingt six mille trois cent quarante cinq kon ñu gis ne xadis bi waa saabu ko dafa sitta euh, ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu def imam at-Tirmidhi ak imam ibnu Maaja al-Qazwini rahimallahu al-jamii' no qaala bil isnaad al-muttasil fil kitaab li haddathana Muhammad ibn Abi Bakr muy ibnu Ali ibn Ataa ibnu Muqaddam al-Muqaddami rahimahullahu ta'ala euh, euh, imam Abu Abdullah as-Saqafi al-Muqaddami di waa imam waa Basra rahimahullahu taala mu siiwee ci al-Muqaddami euh, moom euh, ci fukkeelu génération bi la bokk génn àdduna deux cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Basra euh, rahimahullahu taala moom muy bokk ci siqaat yi moom imam al-Bukhari imam ak imam Muslim ñoom ñoo solo ay xadisam moom seen sëriñ la imam an-Nasa'i solo na xadisam waaye sëriñu sëriñam la maanaam imam imam an-Nasaa'i daa laa day am ku dox ci digganteem ak al-Muqaddami mi rahimahullahu euh, ta'ala moom mu ne qaala haddathana Yazid ibn Zuray' mooy Rayhaanatul Basra rahimahullahu ta'ala Abu Muawiya mooy daqantalam Yazid ibn Zuray' radiyallahu anhu mu nekk imam bu mag bokk ci juróom-ñetteelu génération bi euh, gane àdduna cent unième année génn àdduna cent quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nekk koo xamante ne ku ñu tagg la ci Euh, ak mbaaxam ak euh, ragal euh, yàllaam nekk koo xamante ne tamit ak mokkalam tamit dafa jéggi woon dayo rahimahullahu taala kon moom mu ne qaala haddathana Azratu ibnu Saabit mooy ibnu Abi Zayd ibnu Akhtab al-Ansari rahimahullahu taala bokk ci ñaareelu génération bi rahimahullahu taala mu bokk ci siqaat yi mu bokk ci siqaat siqaat yi Yahya ibn Ma'in rahimahullahu taala moom euh, comme li nga xam ne noonu la ko ad euh, ad-Dawri waxee rahimahullah ne lu baax rek lay la daan wax ci moom euh, rahimahullahu taala bu nekkoon koo xamante ne boroom xam-xam fiq la tamit bu mag rahimahullahu taala kon moom mu ne an Sumaamata ibn Abdullahi ibnu anas moom euh, gisoon nañ ko Sumamat ibn bi ñuy gis ci kitaabu zakat Sumamat ibn Abdullah ibnu anas ibnu Malik al-Ansari li sët ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu moom nekkoon qaadi ci waa Basra maanaam qaadi la fa woon euh, bu mag rahimahullahu ta'ala génn àdduna cent onzième année moom kon euh, te fekk na jamonoy maamam maanaam moom daan na ànd ak maamam muy Seydina Anas radiyallahu anhu bokk ci ñeenteelu génération bi 30 euh, ans la ànd ak maamam sayyidina Anas radiyallahu anhu moom mu ne noo qaala mu ne xajja aj na Anas muy sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu gis nañ ko léegi ala raxlin euh, ci kaw ay bagage am mooy yi ñuy teg ci kaw gëléem maanaam booy xool maanaam raxl euh, xeetu benn kii la doon maanaam day mel ni benn bant yu ñu teg muy ab benn teg bu ñu teg ci kaw gëléem bi ci dugal ci bagage yi nit ñi mën a toog ci kaw ak yu mel noonu voilà mooy loolu mooy raxlu mu ne walam yekkul te nekkul saxeexan di ko maanaam moom mooy li mu teg noonu ci bagage benn rek la yoroon maanaam loolu lay leeral moo tax mu ne nekkul ci ko nay mu teel koo leeral ah ne rek dafa yóbbaale li mu soxla kese dégg nga sa te mu xabaare moom Seydina Ali Seydina Anas radiyallahu anhu daal di xabaare daan ne anna rasulullah naka ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam xajja dafa ajoon ala raxlin ci kaw bagage yooyu ci kaw gëllin googu am bagage maanaam moo tax imaam Buxaari yu di xadis bi mu ne wa te nekkoon na zaamilatahu moom rek la maanaam moom rek tamit la àndaloon zaamila moom mooy gëléem gi nga xamante ne moom mooy nekk ci kanamu gëléem gëléem yi ci def di jiite pour bagage pour pour pour jiite tukki gi waaye comme gëléem googu moom mooy nekk mooy bi mu yoroon itam maanaam mooy kon benn bag benn gëléem la yoroon bagage bi tamit ci génn gëléem yoo ko yoroon loolu tamit dañ ciy xamee ne maanaam aji jarul maanaam ngay ngay ngay yóbbaale bagage yu dul jeex jaru ko maanaam yoroon rek ay bagage yu yomamaay comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee tamit ci euh, xadiisu euh, soxna Aysa bi radiyallahu anha mooy euh, bi mu ne wa hamalaha ala qasabin mooy kon bagage yu yu ndaw rek la yoroon naka noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit noonu la maanaam kon buñ naan na nga yóbbaale ay bagage jubluwuñ ci euh, nga yóbbaale conteneur wala nga yóbbaale eh, maanaam ay voilà ñetti valise ñeenti valise naan lu Makka laa jëm jël maanaam benn rek doy na maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne tamit euh, moom la euh, wax fii hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu rek moo ko indi ci waa xam kutubu sitta te fii rek la ko indi voilà rahimallahu jamii mu ne qaala bil isnaadil euh, muttasil fii awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa amru ibn ali te moom mooy al-Fallaas abu Hafs euh, al-Fallaas al-Basri euh, as-Sayrafi al-Basri rahimahullahu ta'ala mu bokk ci. Euh, juróom-ñeenti nit ñi nga xamante ne ñoom la waa xaaba kutubu sitta solo ci ñoom te amul kenn ku dox seen diggante maanaam kon xadiisam mi ngi ci kutubu sitta waaye moom sëriñu sax la waa xaaba kutubu sitta rahimahullahu taala moom ci dixième génération bi la bokk génn àdduna ci euh, cent euh, maanaam génn àdduna maanaam luy waraloon cent soixante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn ci deux cent quarante-neuvième année Euh, ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi mm, wa sallama euh, rahimahullah nekk kon kenn ci imam yu mag yi moom moo moo waxoon imam al-Bukhari xool leen ah, xale bi moom moo ko waxoon mooy bi bi imam Bukhari ah ne gars yi xool leen xale bii ni ah, euh, kii ah, day Hasan al-Basri kii bu dundoon jamono taabi yu mar maanaam ni Hasan al-Basri niñ ko fiñ ko teg foofu lañ koy teg te bu bokkoon ci saxaaba yi maanaam day nuroog Seydina Omar ibn ma radiyallahu anhu maanaam maanaam nga gis ah, te sëriñam la de xale la mu daal di woo gaa yi taxaw ci bi xool leen xale bi bu baax maanaam maanaam ngir loolu yëpp day wone maanaam li nga xam ne ñoom noonu la ñu noonu la uh, meloon ci seen cell ndax loolu ci sëriñ Euh, yombul mu ne qaala haddathana Abu Aasim te mooy an-Nabil rahimahullahu ta'ala mooy ad-Dahhak ibn Makhlad ibn ah, Dahhak moom ko doon wax ibn Muslim maanaam ah, Dahhak ibn Makhlad la ibn Muslim ibn ad-Dahhak rahimahullahu ta'ala ash-Shaybani ah, mu Abu Aasim an-Nabil moom sëriñu moom Bukhari la rahimahullah mais bi ci hadith bi dafa solo ci beneen sëriñam maanaam Bukhari dafa solo ci ku solo ci moom waaye da imam al-Bukhari kii moom mooy sëriñam bi gën a mag comme ni nga xam te ne noonu lañ ko euh, gise woon ci juróom-ñeenteelu génération bi la bokk ganeel àdduna cent vingt et unième année génn àdduna deux cent onzième e année ginnaaw gàddaay yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ca Basra euh, rahimahullahu mu ne qaala haddathana Ayman ibn te mooy al-Habashi maanaam lii tamit day wane dëggu adduna maanaam ci dëggu maanaam ak wóolu Imam Bukhari maanaam mënoon sama sëriñ la mu daan def irsaal maanaam lu ñu tuddee maanaam loolu ñu tuddee mursalul xafiy mooy koo xamante ne dafay solo ci waaw déedéet mursalul xafiy mooy ku soloo ci koo xamante ne euh, bokk nañ génération sauf ko solowul ci moom loolu mooy mursalul xafiy loolu bu doon leneen la tadlis li daal di tudd mooy nëpp nëppal maanaam ci càllale gi mooy dissimulation nëpp nëppal waaw kon moom mi Ayman ibnu Nabil al-Habashi moom waa Asqalaan la ginnaaw ko mu nekk waa Makka rahimahullahu taala Abu Amr moom mooy dàqante la mu ne qaala haddathana al-Qasim ibnu Muhammad moom mooy ibnu Abu Bakr radiyallahu anhum mu ne an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat mu ne ya rasul nee na ya rasulullah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam i'tamartum yéen a umra wala a'tamir te man umra ma maanaam euh, ngir ne comme niñ ko gisoon dafa gisoon mbaaxam mu ne na umra na fa qaala mu ne ko yaa Abdurrahman eh, yow Abdurrahman izhab demal bi uxtika maanaam yóbbu yaa sa euh, mbokk mu jigéen mi mooy sa bi fa amirha te nga a tàmbaleen moom umra gi minat Tan'im ci Tan'im maanaam comme niñ ko gisoon léegi maanaam gis ne li tax moom mooy ne comme ñoom dañoo umra woon te moom umra agul moom soxna Aysa radiyallahu anha léegi te mu war a umra te mi ci biir Makka day daal di génn dem loolu tamit bokk na ci liy wane ne kii soppi dëkk maanaam day daal di soppi maanaam ki nga xam ne dafa soppi place day daal di soppi euh, miqaat mbirum yi dañuy soppi waaye te it umra bu la fekkee biir Makka nga war a nga bëgg umra da ngay daal di génn ba ca biti am naa bu nag da ngaa dëkk Makka ku dëkk Makka mu war a aji bu boobaa fa mu ne ci këram wala ci jàkka ji ko gën a jege rek lay daal di dem eh, daal di eh, ihram daal commencer aj moom moom ajam moom moo gën a yomb lépp ku dëkk biir Makka waaw wala boo ku dëkk eh, ci yeneen dëkk yi nga xamante ne laataa maanaam miiqaat yi la wala boog ginnaaw miiqaat yi maanaam bu dee da nga jóge feneen miiqaat yi daan ci ñëw ci jotaay bi ñëw insha allahu taala moom mooy Euh, bokk na ci bunt yi di ñëw insha allah mu ne ko kon nag mu ne ko yaa fa qaala maanaam euh, kon bi mu ko waxee lool nee na fa ahqabaha waaye mu ànd ak moom maanaam ahqabaha moom mooy mu boole ko nekk ci ginnaawam maanaam moom mu ñëw mooy mu boole ko moom topp ci ginnaawam nekk alaa naaka alaa tam ci kaw naaga naaga moom mooy gëléem bu jigéen maanaam mu ànd ak gëléem bu jigéen nekk ak moom ci ginnaawam maanaam topp ko fa atama rek mu daal di umra soxna Aysa radiyallahu anha daal di umra jaaree ci maanaam defe ko noonu xadis euh, bi euh, comme moom lañ ko gisewoon léegi ñu xadis numéro bi cinq cent